afdalu salaati wa salaam fil baabil muwaffil arba'iin wa an abdillahi bni amri bni al-aas radiyallahu anhumaa annahu qaala aqbala rajulun ilaa nabiyyillahi sallallahu alayhi wa sallam faqaala ubaayi'uka ala alhijrati waljihaadi abtaghi alajra min allahi ta'aala qaala fahal min waalidayka ahadun hayy qaala na'am bal kilaahumaa qaala fatabtaghi alajra min allahi ta'aala qaala na'am qaala farji' ilaa waalidayka fa axsin suxbatahumaa farji' ilaa waalidayka fa axsin suxbatahumaa muttafaqun alayhi wa haadaa lafdu muslimin rahimahullaah wa fii riwaayatin lahumaa jaa rajulun fasta'zanahu fil jihaadi faqaala ahayyun waalidaak qaala na'am qaala fa fiihimaa fajaahid kon al imaamu nawawiyu rahimahullah ginnaaw xadis bi mujj woon a gis bi passé taboor xadis Seydina Anas bi nga xam ne taxawuñu ci parce que jiitoon nañu gis ko bi muy wax. hadis numéro trois cent vingt téeméer ak ñaar fukk mu ne kaana abu talhata akthar al ansaari bil madinati maalan min naxla loolu gisoon nañ ko gisoon yeneen hadis yi ko jiitoon walillahi alhamdu wal minna ci tool bi ñu nekk muy toolu baaxi jëme ci say waajur tey jokk mbokk eh, ci toolu nit ñi ci garab gi ci toolu ni ñi selli ñi radiyallahu anhum wa ja'alana allahu minhum amin al imam daal di ciy teg xadis bi ci tegu muy xadis numéro trois cent vingt et un mu ne wa an abdillahi ibn amr ibn al-aas mu ngi koy jële ci saxaaba boo xam ne turam moo doon abdallah ibn di doomi amr amr boobu di al-aas ah, ibn wa'il as-sahmi ah, radiyallahu anhuma baayam saxaaba la woon muy Amr ibn al-As radiyallahu anhuma qaala annahu qaala mu ne aqbala dëgmal na rajulun benn góor góor ila nabiyillahi ci yonenteem yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam fa qaala mu ne ko ubayi'uka ala al-hijrati wal jihad mu ne yonente bi alayhi salaam yow de damaa ñëw ngir jaayanteeg yow ubayi'uka damay jaayanteeg yow ci kaw lan ala al-hijrati ci gàddaay jóge sama fama dëkk ñëw ci yow ngir gàddaay ngir yàlla jaayante koog yow wal jihaadi waaye ma fi nee nag bépp xare bu tàkk xare boo yónnee rek ma bokk ci nekk ci jihaad yi waaw kër këri ji ci yoonu yàlla lu tax abtaghi may sàkku nag ci loolu yow ndawul yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yow yónnentu bi yàlla bi al ajra pay min allahi taala bu tukkee ci borom bi nga xam ne moo kawe te yéegul qaala yonent bi alayhi salaatu salaam bi ko waaj waxee lii mu ne ko fa hal min walidayka ahadun hayy mu laaj ko laaj waaw fa hal ndax min walidayka am na kenn ci sa ñaari waajur yi sa baay wala sa yaay ahadun est ce am na kenn ci ñoom hayyun kuy dund qaala naam waa ji ne ko waawow bal li am ba de sax kilaahuma ñoom ñaar ñépp ñooy dund <laughs> waxuma la kenn rek ñoom ñaar ñépp ñooy dund yonent bi alayhi salaatu qaala yonent bi alayhi ne ko nag fa tabtaghil ajra min allahi taala léegi nga nga nga <laughs> mooy mel ni laajub ku jaaxle yow say ñaari waajur a ngir dund nga jóge moom ba fii ñëw ngir di sàkku kon fa tabtaghil da dangay sàkku al ajra pay min allahi taala ci borom bi nga xam ne yàlla mi nga xam ne moo kawe xaala naam waaji na ko waaw loolu de moo tax ma ñëw wax la lii jaayante bëgg jaayante yow lii xaala yonent bi alayhi salaam ne ko farji ila walidayk ne ko dellul ci sa ñaari waajur yoo yële di sa baay sa ndey fa ahsin sohbatahuma nga rafetal sa àndandoo ak ñoom sa dëkkaal ak ñoom allah mu ne hadis bi muttafaqun alayhi al imam al hafiz al bukhari ak al imam muslim abu al husayn rahmatullahi ma solo nañ ko mu ne wa hada ñoo bokk solo ko mu lii nag kaddu yi ma fi indi lafdu muslim mooy kaddu yi nga xam ne boo demee sahih imam muslim rahimahullah ibn al-Hajjaj ibn Muslim nii nga ko fay fekk mu ne wa fii lahuma am na sax beneen façon beneen version boo xam ne noonu la ñu solowee hadith yi ñoom ñaar imamul Bukhari ak imam Muslim rahmatullah alayhima lii la ko Seydina Abdallah ibn Amr radiyallahu anhu maa wax dana jaa dikk na rajulun ak góor fastazanahu fil jihad mu sàkku ndigal yonent bi alayhi salaam permission yonent alayhi salaam ngir mu mën a jihad bokk ci jihaad yi fa qaala yonent bi ne ko ahayyun waalidaak ahayyun ndax mu ngi ndax mu ngi dund waalidaaka sa ñaari waajur est ce ñu ngi dund qaala naam waa ji ne ko aha kay qaala yonent bi alayhi wassalaam ne ko nag fa fiihimaa kon nag fa ñoom fa seen biir ca ñoom ñaar ca kër yi ngir ñoom ngir dab seen bànneex ci loo xam ne du loo xaraam defal leen lañu gërëm ci yow fa jaahid kër këril foofale foofoy sa jihaad allah <laughs> léegi hadis baa ngoongu léegi laaj bi mooy est kon ash-shaykhaani kefe ñoo ko solo dañ naan la déedéet al imaamu ahmadu seen sëriñ ak seen mbokk seen mbokkalu taaliba al imaam abu daawud al waa kutubu sitta yëpp solo nañu ko <laughs> voilà pour gàttal ak imaam ahmad <laughs> rawaahu sab'a mooy al imaamu ahmad solo na ko al imaamu al buxaari ak al imaamu muslim abu daawud wa sunanul arbaa muy amul amaam abu daawud at-tirmidhi an-nasaa'i ak ibnu maaja rahmatullah al jamii' ñoom solo nag al imaamu al buxaari rahimahullahu taala mu ko indi eh, eh, eh, fi nga xamante ne mooy parce que imaamul buxaari xadiis yi mu ci indi mooy beneen bi nga xam ne moom la waaw léegi nañ ko wax nga gis ñaari waaye ci kitaabul jihaadi wa siyar baabul jihaadi bi iznil waalidayn waaw baabu bundaal jihaad bi iznil waalidayn du jihaad lu dul nga am sa eh, ndigalu ñaari waajur mu ne haddathana nettali nañu Adam muy Adam ibn Abi Iyaas Abdurrahman Abul Hasan al-Asqalani al-Khurasani al-Marwazi at-Tamimi mawlaahum Baghdaadi rahimahullahu ta'aala qaala haddathanaa Shu'batu mu nekk leen nettali mooy Shu'ba di Shu'batu ibn al-Hajjaaj ibn al-Ward al-Ataki al-Azdi Abu Bistam al-Basri amiirul mu'miniin qaala haddathanaa Habiib ibn Abi Thaabit mu nekk Shu'ba rahimahullah ki ñu nettali mooy Habiib ibn Abi Thaabit ah, muy Habiib ibn Abi Thaabit Qays ibn Diinaar Abu Yahya al-Kuufi al-A'war rahimahullahu ta'aala qaala mu ne sami'tu Abal Abbas ash-Sha'iri mu ne dégg naa Abal Abbas ash-Sha'iri mooy as-Sa'ib ibn Farrukh noonu la tuddoon Abul Abbas ad-Dili mawlahum al-Makki ash-Sha'ir al-A'ma rahimahullahu ta'ala mu ne wa kaana laa yuttahamu fi hadiisi te moom nag kenn doonu ko woon mooy sha'ir la waaye kenn doonu ko woon <laughs> eh? <laughs> kenn doonu ko woon tuumaale ci ay hadiisam waaw waaw siqala waaw moom mi siqala siqala siqala voilà mu ne qaala mu ne sami'tu Abdallah ibn Amr man di dégg naa Abul Abbas ash-Sha'ir Abdallah ibn Amr Abul Abbas ash-Sha'ir mi mu ne dégg naa Abdallah ibn Amr radiyallahu anhuma yaqulu jaa'a rajulun ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fasta'dhanahu fil jihad fa qaala ahayyun walidak qaala na'am qaala fa fihima fa jaahid gis nga ñii la ko imaamul Buxaari indi beneen bi mu ko indi ci kitaabul adabi baabun laa yujaahidu laa yujaahidu illaa bi iznil abawayni baabun buntu wute naag bi ñu jóge de bi mu ne baabun buntu laa yujaahidu nit du jihaad illaa lu bi iznil waalidayni al abawayni bokk lu dul ci ndigalu daa fekk moom ndigalu ñaari waajuram mu ne ki foofu mu ne haddathana Musaddad mu ne ki ñu nettali mooy Musaddad boo seetloo Imaamul Buxaari gis nga la Imaamul euh, kii euh, An-Nawawi ne wa fii riwaayatin lahumaa jaa'a rajulun boobu moom moom laa lay wax ni lii la moom laa lay wan nii ni nga ko gise mu leer ci Imaamul Buxaari moom riwaayuñ ko ndiir nii la mel voilà mu ne haddathana Musaddad muy Musaddad ibn Musarhad ibn Musarbal ibn Mustawrad al-Asadi Abul Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala <laughs> ah ñoo ne naan <laughs> borom xam-xam naa ah, Musaddad turam moom day wala <laughs> <laughs> jaan ye daanaka boo ko waxee man na ko day day mooy mooy day wàcce dangar gi Musaddad ibn Musarbar Allahu akbar qaala mu ne haddathanaa Yahyaa mu ne ki ñu nettali mooy Yahyaa di Yahyaa ibn Sa'iid ibn al-Qattaan al-Haafiz Abu Sa'id al-Basri al-Qattan al-Ahwal rahimahullahu ta'ala an Sufyan wa Shu'ba moo ko jëlee ci ñaari sëriñam di Sufyan ak Shu'ba muy Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq ath-Thawri Abu Abdillah al-Kufi mu ak mbokkam ma xaritam ba di Shu'ba wa Shu'ba ñoom ñaar ñëpp ay sëriñu Yahya la ñoon te Yahya mi ibn Qattan wax nañ la kii taalibe imaamu Malik la en même temps taalibe Sufyan ath-Thawri la taalibe Shu'ba la wa Shu'ba muy Shu'ba ibn al-Hajjaj ibn al-Ward moom lañ gis sànq Abu Bistam qaala mu ne kon Sufyan ak Shu'ba ñooma nettali man Yahya al-Qattan qaala ñoom ñaar ñëpp neen haddathana nettali nañu Habib muy Habib moom lañ gisoon sànq ibn Abi Thabit Qays ibn Dinar ha Imam al-Bukhari ne taxawal mën di la beneen càllale qaala mu ne wa haddathana Muhammad ibn eh, eh, Kathir Muhammad ibn eh, Kathir Muhammad ibn kathir al-abdi abu abdillah al-basri rahimahullahu taala qaala axbarana sufyaanu moom dane axbarana nettali nañu ki nga xam ne mooy sufyaanu hmm? mooy ath-thawri voilà mooy sufyaan bi nga am léegi ath-thawri ibn sa'id eh, an habibin moom lañ gi sànq qa an abil abbas wa ash-sha'ir as-sa'ib ibn farrukh an abdillah ibn amr radiyallahu anhu annahu qaala qaala annahu qaala qaala rajulun linnabii sallallahu alayhi wa sallam ujaahidu qaala laka abawaani qaala naam qaala fa fiihimaa fajaahid kon nii la ko al imaamu al-Buxaari yu daal di indi kaanta al imaamu Muslim ibnu al-Hajjaaj Abul Husayni moom mu ngi ko indi ah, ñaari bërëb mais moom wax nañ la imaam Muslim moom day dajale hadiis yi voilà mooy daa koy taqale kitaabul birri wassilati wal adab baabu birril walidayni wa annahuma ahaqqu bi buntu bii moom daanaka ñu ne yëpp moom la ñuy gis hadis bu ñu ne imam muslim soloo ko rek boo ñëwee fi fekk ko léegi eh, bii nii nag mooy lim ne hada lafzu muslim lii da mooy kaddu yu muslim imam muslim imam an-Nawawi kaddu yooyu nag moo nekk fii moom la imam muslim andi mu ne haddathana ah Sa'id ibn Mansur mu nekk ñu nett mooy Sa'id ibn Mansur ibn Shu'ba al-Khurasani Abu Usman al-Balkhi al-Makki at-Taliqani rahimahullahu ta'ala qala haddathana Abdullah ibn Wahb Abdullah Abdullah ibn Wahb ibn Muslim al-Qurashi eh, Abu Muhammad al-Misri talib imam Malik qala akhbarani mu ne xabaare na ma Amr ibn al-Haaris muy Amr ibn al-Haaris ibn Yaqub ibn Abdillah al-Ansaari mawlaam Abu Umayya al-Misri rahimahullahu ta'aala an Yazid ibn Abi Habib mu jëloon ko ci Yazid ibn Abi Habib Suwayd al-Azdi Abu Raja al-Misri rahimahullahu ta'aala anna Naa'iman mawla Ummi Salamata haddatha kana Naa'im muy Naa'im ibn Ajiil ah, al-Hamdaani Abu Abdillah al-Misri rahimahullah al-Makhzumi mawlaahum ah, mawla ummi Salama haddathahu xam nga ummu Salama ci waa Banu Makhzum la bokk waaw moom mi mawla kon moo la ñu naan ko mawla Banu Makhzum haddathahu moom moo ko nettali anna Abdallah moom Naa'im kaana Abdallah de ibn ibn al-Aas ibn Amr ibn al-Aas qaala kaana Abdallah ibn Amr ibn al-Qaas nee na ana ibn al-Aas qaala aqbala rajulun ilaa nabiyyillahi sallallahu alayhi wa sallam fa qaala ubaayi'uka ala al-hijrati wal jihaadi abtaghi al-ajra min Allah qaala fa hal min walidayka ahadun hayy qaala naam bal kilahuma qaala fa tabtaghi al-ajra min allah qaala naam qaala farji' ila walidayka fa ahsin suhbatahuma lii nii la imaamul euh, kii imaam an-Nawawi moom la indi léegi nag bi mu ne wa fii riwaayatin lahumaa wax nañ imaamul Buxaari moom boobu ñaar yooyu rek la indi voilà imaamul après juste hadis boobu wa fii riwaayatin lahumaa nii la ko imaamul euh, Muslim ande mu ne haddathana Abu Bakr ibn Abi Shayba wa Zuhayr ibn Harb mu ne sama sëriñ bu njëkk bi Abdallah muy e, ibn Abi Shayba muy Abdallah ibn Muhammad ibn Abi Shayba Abu Bakr al-Wasiti al-Kufi al-Wasiti al-asl rahimahullah wa Zuhayr ibn Harb muy Zuhayr ibn Harb ibn Shaddad al-Baghdadi Abu Khaythama an-Nasa'i rahimahullahu ta'ala mu ne ñoom ñaar ñëpp qaala ñaari haddathana nettali ñu Waki' di Waki' ibn al-Jarrah ibn Malih eh? Abu Sufyan ar-Ruwasiyu al-Kufiyu al-Asbahaniyu an-Naysaburiyu al-A'war an Sufyan moo ko jëlee ci Sufyan ibn Sa'id min gisoon ath-Thawri an Habib Habib gisoon nañ ko mu ne ha xaar mu ñëw Imam Muslim beneen wa haddathana Muhammad ibn al-Muthanna mu ne sama beneen sëriñ it à part Abu Bakr ibn Abi Shayba ak Zuhayr ibn Harb jëlee naa sama beneen sëriñ muy Muhammad ibn al-Muthanna muy Muhammad ibn al-Muhsan na ibn Ubayd ibn Qays ibn Dinar al-Anazi Abu Musa az-Zamin al-Basri rahimahullah sëriñu wa kutubu sitta qaala haddathana Yahya mu nekk ñu nettali mooy Yahya mu ne ya'ni ibn Sa'id al-Qattan imam Muslim mu nekk ñu jublu mooy ibn Sa'id al-Qattan gis nañ ko sànq ibn Farrukh Yahya ibn Sa'id ibn Farrukh al-Qattan al-Hafiz rahimahullahu ta'ala an Sufyan wa Shu'ba gis nga mu ngi noon ñëwaat na Sufyan ak Shu'ba Sufyaan as-Sawri ak Shu'ba ibn al-Hajjaaj mu ne qaala nee nañ haddathanaa nettal nañu Habib Habib gisoon nañ ko ibn Abi Thaabit Qays ibn Diinaar eh, an Abil Abbaas moo ko jëlee Abul Abbaas as-Saa'ib ibn Farrukh gis nañ ko sànq an Abdillah ibn Amr annahu qaala jaa'a rajulun ilaa an-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam yasta'dhinuhu fil jihaad fa qaala ahayyun waalidaak qaala na'am qaala fa fiihimaa fajaahid kon nag eh, mbir maa ngi noonu kon hadis baa ngi nii hadis bi lii la. léegi nag bu des ginnaaw bi ñu gisee taxrij beeg yooyu <laughs> fayibul takraj dafa am solo nag gis nga da ngay xam naka lañ ko solowee ñan ñoo ko solo yooyu yëpp dafa am solo ci njàngatum xadiis waaw te li nga gis yeneen yokk yoo xam ne dinañ ko gis ci waa euh, lenn ci waa kutubu sitta euh, sunanul arba yoo xam ne amul ci saxiixay ni nga xam ne day gën a enrichir njàng mi ñu gën xam ne kon ndeke xadiis ba kat yonent bi sallallahu alayhi wasallam bam koy wax Euh, am na leneen loo xamante ne waxoon na ko ah. kon nag mu ngi noonee kon hadis bi dañ ciy jànge premièrement liñ ciy jànge ak lëkkaaleem ak bunt bi leer na nañ mooy rëyaayu xaq yi waajur am ci doomam tamit ak war farataal li nga xam ne moom la war a baaxe jëme ci ñoom ñaar ba moo tax nit jóge na la ñëw kooku nag mooy kañ waa jooju ñëw euh, imaamul hafiz ibn hajar mu ne amaana euh, euh, kii la de jahima ibn al abbas ibn midras benn saxaaba la jahima la tuddoon jahimatu ibn al abbas ibn mirdas mu ne lu tax ndax al imaamu ahmad al imaam an-nasa'i rahmatullah alayhi dañoo solo ci yoonam ba ci moom ci doom ji di Muawiya ibn Jahima mu ne Jahima di baayam dafa dikkal yonent bi alayhi salaam ne ko yow yonent bi alayhi salaam aradtu al-ghazwa wa ji'tu li astashiruka li astashiraka waaw mu ne ko yonent bi dafa ñëw moom Jahima ne yonent bi alayhi salaam man de damaa bëgg xare ñëw nag doon la laaj sa xalaat doon la laaj ana lan nga ci lan nga may xelal yonent bi alayhi salaam ne ko fa hal laka min um am nga ndey am nga yaay juy dund xaala naam mun a ko waaw xaala ilzamha taqool ak moom mooy nekkal fa moom di dox ci ay ngërëmam ak la mu sopp te fekk nekkul lu xaram demal nga taqoog moom <laughs> waaw kon mu ne moo la imaam al-Hafiz ne amaana jaahima mii la kon mooy waa jooju mu ne dafa ñëw <laughs> waaye it eh, eh, imaam al-Bayhaqi it soloo na ko ci beneen yoon boo xam ne jaahima mii as-Sulami mii eh, loolu tamit la wax waaw kon moo tax mu ne amaana muy moom léegi nag te waa ji ci boppam yaman la jóge waaw am na riwaay yu wane ne waa ji yaman la jóge ah <laughs> waaw <laughs> yaman la jóge waaw baax teewul yonent ma saa saa wax ko loolu waaw ne ko ndax say ñaari waajur dañuy dund mu ne waaw mu ne ko demal fa fiihima fa jaahid waaw loolu lu ama am solo la mooy xoolal jihaad ni mu màgge am na luñ ci waxoon waaye gàddaay ànd dem ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam te gisoon nañ xadiis bi njëkkoon a gis ci euh, euh, Riyad bi xadiis Seydina Omar bi mooy xadiisu xadiisu niyya ah fa man kaanat hijratuhu ila allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila allahi wa rasulihi waaw képp koo xamante ah, dafa nekk di jihaad jëm ci yàlla ak ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam kooku na ko leer fa hijratuhu gis nga gàddaayam googu ilallahi sa yàllaa ak yonentam la jëm yàlla nangu na ko yonentam gërëm ne la mu def malgré loolu yëpp yonent bi alay saat salam waa jii ñëw ne loolu lay loolu la bëgg a moom mu laaj ko ndax say waajur ñu ngi dund wala kenn ci ñoom mu ne ko bal ñoom ñaar ñëpp sax waaw ñoom ñaar ñëpp sax ñu ngi dund mu ne ko nag kon nag takkool ak moom waaw fa fiihima fa ñoom fa jaahid na nga jihaad mooy lan jihaad bu jihaad bu njëkk bi mu njëkk wax dama ñëw ngir jihaad mooy lan mooy dem ci noon yi ci xare di rayante ñoom di di di dóori jaasi ñu lay dóor di sànnee xëy mais bu ko nee nga dem ci say waajur nga jihaad foofu la jihaadal ci ñoom mooy ñu dem di leen di leen di leen xaañi xeer ak ay xeej ak di nga jam ay épée ak ay ay ay ay ay di leen dóori flash déedéet mooy kër këril foofu ci lépp loo ndax coono ba fay am mooy coono ak jihaad ci nekk ci toolu xare dañuy yem waaw waaw <laughs> ah, wow loolu dañ ci xame ne kon moo jihaad c'est pas que ni ko ñu bari xamul euh, surtout le ñenn ñi sax xam nañ les faux orientalistes mais comme que mooy lii defar seenum ñeex gaa yi mooy ñu naan jihaad bu ñu nee jihaad nañ jàpp benn biir la guerre sainte du lool kese waaw ndax fa fiihima fa jaahid boo demee sa nday ak sa baay doo leen xaañi ay ay xeej di leen sànni xeej déedéet mooy lan mooy jihaad gi nga xamante ne nii lépp loo xamante ne nii moom lañ namm di nga di nga di nga son nara noppaleku sa yaay woola wala sa baay woola wala yónni la fenn lool ngay xarek sa sa alal sa bakkan boog ak sa sa bànneex sa bëgg noof loolu lépp jihaad la waaw moo tax jihaad dañ koy def ak alal waaw wa jaahidu bi amwaalikum wa anfusikum ak sa sa sa sa sa yaram ak yooyu yépp waaw loolu lépp jihaad la waaw mooy daal coono ga ngay def te yàlla tax nga ciy ut wajha allahi tabaraka te tamit dañ ciy gis ne fii nii mooy jihaad ci yoonu yàlla lii moo ko gën waaw mooy baaxi jëme ci say waajur nekk fa ñoom di muñ ah, yéen lay digal te sax fekk neexu la waaye du lu xaraam nga koy def te yàlla tax loolu moo gën jihaad yi jihaad yi nga xam dangay dem ci toolu xare di rayante lu tax parce que jihaad bi nga xamante ne nii euh, mooy dem ci toolu xare di rayaate boobu du farata tout le temps waaw du farata tout li ci ëpp sax fardu kifaaya la mooy bu ko ñenn ñi taxawee wàcc nañu ne waaw. ma ne la waalo ko wax waaw ma ne loolu loolu noonu lu ci ëpp fardu kifaaya la mooy bu ko ñenn ñi taxawee wàcc nañu ci def waaw moo tax suñu boroom ne woon yéen bu leen demandoo yéen ñëpp waaw bu leen demandoo yéen ñëpp ci xare déedéet fa lawla nafara min kulli firqatin ta'ifa la wax waaw aka neexoon bu bëgg bu jóg ci kuréel bu nekk bu jihaat jotee am benn mbooloo bu ca jóge waxul yéen ñëpp jóg waaw li ci ëpp loolu wax foo xam ne jihaat moo tax yonent bi saa saa bu ma see jihaat bu mas dem am nañu bàyyi Medina waaw bu doon farataay jëmm pour ku nekk kenn du fa def waaw waxuma nag naafiq yi nga xam ne ñoom ñoom dañ doon tóor ay plan ak ay lay yoo xam ne yu fóola ngir toog waxuma ñooñ waaw am ñoo xam ne yonent bay saa saa moo laa leen des leen fii waaw mu ngi noonu kon dina nekk nag farata ci ay cas mooy bu ñu songi dëkk bi noon yi songu dëkk bi fu nekk boo bëggee am image bi imagine <laughs> yal na yàlla delloo jàmm ci <laughs> àddina bi te def kalimatullahi nag hiya al-ulya mooy kàddug yàlla féete kaw leneen lu dul moom muy àtteeb yàlla ak li yàlla nam ma mooy diineem ji féete kaw lu dul moom imagine mu ngi mel ni guerre Ukraine beeg Russie daaw ci février deux mille vingt deux hmm? ngi mois d'octobre jeudi cinq août deux mille vingt trois daaw mooy dañoo bi bi gaa yi rek dañoo jekk rek Russie songandoo fépp waaw waaw di bombarder fii char yi di dugg ci dëkk bi di mooy loolu mooy lu mel noonu ngay nga bu ko defee nga jëli lu mel noonu bu dee dafa dal réewum jullit loolu amatul ñu naan que les kese nañ jóg non non non non non boobu ñépp day nekk fardu ayni képp koo xam ne mën ngaa jël arme yow day nekk farata ci yow nga jël arme waaw parce que loolu loolu dékkatul armée du armée défendre ci loolu loolu du loolu amul benn réew bu yàlla def ci kaw suuf boo xamante ni nii armeem kese mën naa dékk mel noonu mooy ay noon songo doola fu nekk sa quatre coins pays bi yépp terrestre mer air lépp boobu bu xewee loolu gars yi char yi dugg ba gars fu nekk bu boobaa duñ ne militaire yo jóg leen képp koo xam ne boo tax mobilisation générale dafa am si le ministre des armées wala le président bi jiite wala ki nga xam ne moom mooy ministre de la guerre wala yooyu wala le chef d'état-major des armées nee na ñépp jóg bu boobaa képp man a xare xare day nekk farati ci yow amul non mais comment je vais faire avec mes commandes nee ci réew moo xam ne ñu ngi dee ñu ngi di rey nam ne fanaatali commande ak ay ay ay ay ay sa sa activité waaw bu boobaa jihaad day nekk farati ci ñépp